fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul qisaas an Anas ibn Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu anna jaariyatan wujida ra'suhaa marduuxan bayna hajarayni faqiila man fa'ala haazaa bika fulaan fulaan hatta dhukira yahuudi fa awma'at bi raasiha fa ukhidha al-yahuudiyyu fa'taraf fa amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yuradda ra'suhu bayna hajarayn kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy indi ci hadis bi eh, eh, xadis bi ñu jàlloon xadis bi ñu jàlloon ci jotaay bii ñu génn euh, loolee xadis boobu loolu jëf jooju noonu nga xam ne mooy jëf bi ñu gisoon ah voilà pour bañ a <laughs> guddal foofu noonu lool la ñuy mooy moom lañ xame ci euh, téere boroom xam-xam yi alxasaama li jëm ci xasaama nga xam dañuy waatloo ñi ay cinquante personnes waatloo voilà loolu noonu bon ku dem ci li nga xamante nii mooy shara yi li nga xamante ne fa gën a leer léegi kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu indi hadis bii tegu muy hadis trois cent quarante-trois ñetti téeméer ak ñeent ñett mu ne an Anas ibn Malik mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik di doomi Malik radiyallahu taala anna jaariyatan dafa am benn xale lu jigéen boo xamante ne nii wujida dañ koo trouver rasuha boppam mardu mardu xa fekk mu nekk loo xam ne dañ koo toj bay na xajaray ni diggante ñaari xeer lañ ko lañ ko boole dóor bopp bi toj voilà léegi nag faqiila dañ koo fekk fekk muy waaja gaa ñu am lu ko defek waa des na dund faqiila ñu ne ko man faala hada bik mais kan moo la def lii hein lé ñu laajaat ko fulaan ne ko diw la hein diw laaj ko ko hatta zukira ba ni nga xam ne ci lañ koy tuddale yahudi yun benn yahud nag fa aw ma at hmm? mooy di ko laaj naan ko ndax diw la ndax diw la ndax diw la wu ñu wax muy ki bañ tuddal ko benn yowut nag mu ne kooku la fa aw ma at mais ba fa eh, sëggal daal di def siiñ bi ra'siha ci boppam fa uxidal yahudiyu ñu jàpp nag yahud bi nag indi ko ne ko ah diw xale doo bañ fekk mu bopp bi ñu toj ko ci diggante ñaari xeerkat nee na yow la léegi waa ji boo xam ne moom il est kii quoi fantara fa mu reconnaître ne waa man la de waaw léegi fa amara mu digal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yuradda moom it ñu toj ra'sahu boppam ra'suhu boppam bayna ni diggante ñaari xeer lii mooy alqawat mooy xisaas bi ñu la doon wax mooy li nga def nu mel noonu lañ lay def voilà waxoon nañ nga fëkk bëtu ni ñu fëkk sa bët waa ji daa nan la def daa jël xale bi daal di toj bopp bi noonu la ko toj diggante ñaari xeer moom itam noonu lañ ko def kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadis bi ci tegu daanaka même hadis bi la voilà waaye ci yeneen mu ne muy hadis numéro trois cent quarante-quatre ñetti téeméer ah ak ñeent fukk ak ñeent mu ne ma li muslimin wannasaa'i rahmatullahi alayhima an anas ibn malik radiyallahu anhu anna yahudiyan qatala jaariyatan ala awdaah fa aqaadahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biha fii wali muslim al imaam <laughs> Abdul Ghani mu ne ñeel na imaamu muslim wannasaa'i lii lu raar la mooy xam nga ne la lii da ki ko laajoon da ko waxoon mu dajaleel ko. li nga xamante ne nii mooy xadiis yoo xamante ne muttafaqun alayhi la mooy imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahimahullahu taala kese ñoom ñoo ci dëppoo voilà mooy bon buñ la nee ñoo ci dëppoo nag tekkiwul na ñeneen ñi solo wuñu ko de déet <laughs> tekkiwul loolu waaye mooy li gën a rëy li gën a kawe ci daraja xadis bu wér waaye fii bi mu waxee fii mu indi mu ne wali muslim ñeel na muslim mais même xadis bi la dafa ñëw ki ay kii yu bari riwaaye yu bari mu ne wali muslim ñeel na imaam muslim wan nasaa'i ak al imaam an-nasaa'i ahmad ibn shu'ayb muy Abu Abdirrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi wala an-Nasa'i rahmatullahi alayhi borom sunan bu bi ah bokk ci as-sunanul arba'a al-imam an-Nasa'i moom ne moom ñeel na ci imam Muslim boo demee ci ak imam an-Nasa'i ci sunanam moom an Anas ñu jële ba léegi hadis bi ci Seydina Anas ibn Malik di doomi Malik radiyallahu anhu anna yahudiyan dafa am benn yahud boo xamante ne qatala jaariyatan dafa faat benn jigéen xale bu jigéen ala awdah ci kaw lan ci lan nga ko faate woon mooy e, e, parce que xale bu jigéen bi daa yoroon ay ay kii ay or la woon voilà ay takkaay yoo xam ne ci or la woon loole nag lu doon jël ci moom daal di koy faat ngir daal di koy jot mooy li agresseurs yi def rek voilà rey nit pour quelque euros yi yaakaar wala quelques francs CFA yi wala sax la mu yaakaar ne moom la yor te ndekete waa ji yoru ko wala or yam takk wala chaîne ya loolu tax léegi nag ci noonu la def ñu rey mo ray benn jigéen boo xam ne benn xale lu jigéen parce que ay or yu mu takkoon léegi nag fa aqaadahu yeneen tubaab yi saa saam fa aqaadahu mooy ñu faat waa ji comme moom ni mu ko faata rek rasulullah loolu mooy alxawat voilà rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di faat waaja comme bam comme dëgëru ko ne ni mu raye kooku rek lañ ko raye biha ca ndaw sax nga ko lam waaw mooy mu faat ko loolu mooy li nga xamante ni nii mooy mooy lële rek voilà mooy fee ñu jóge voilà mooy nam ko faate rek tama <laughs> na nga la rek loolu lañ lay fay kon nag mu ngi noonu le al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadith bi nga xam ne moo ci muy hadith numéro trois cent un te hadith bi mel nii gisoon nañ ko bu ñu ko gisee rek di nga di nga fàttaliku benn <laughs> benn <laughs> kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu lamma fataha allahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam makka qatalathu daylun rajulan min bani laythin biqatilin kaana lahum fil jaahiliyya faqaama annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam faqaala inna allaha qad habasa an makkata al-fiil وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها wala tultaqatu saaqitatuha illa limunshid wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi xayri nadarayn imma an yuqtal wa imma an yuhda fa qaama rajulun min ahli al-yamani yuqaalu lahu abu shaah fa qaala yaa rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam uktubuu lii fa qaala rasuulu allahi sallallahu alayhi wa sallam اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر kon الإمام عبد الغني ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax fii ci xadisu numéro kon trois cent quarante-cinq comme niñ ko waxe léegi mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne eh, moom seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne lamma lamma la annahu qaala nee na lamma fataha allah bi nga xamante ni nii ci la borom bi tabaraka wa taala daal di ubbee ala rasulihi ci ndawam bi sallallahu alayhi wa daal di koy ubbil li nga xamante ne nii mooy makkata makka walla mooy fathu makka bi nga xamante ni nii ci la fathu makka am ba suñu borom ubbil def yonent bi alayhi salaatu wassalaam di e, nangu Makka nag ubbil ko xatalat Hudaylu benn ci waaso yu arab yi bu ñu naan waa Hudaylu Hudaylu ab tribu la woon waaso bu mag ci waa <laughs> arab yi dafa ñoo dañoom dañu faat rajulan benn waay min Bani Lays bu bokk ci waa Banu Lays beneen waaso voilà bi qatilin ne ñoom dañ leen a faat lu tax bi qatilin kaana lahum fil jaahiliya ndax remplacé la rek waaw dañ ne parce que dañ ne waaye waa Banu Lays ñii dañ ñoo faatuloon suñu mbokk ca jaahiliya ñun même nekk nañuy jullit mais <laughs> jekko nañ waa ji dañ koy faata parce que suñu mbokk ma nga xamante ne nii bu ko defee muy exéco ray nañ ñun itam ray nañu ay wa mu ngi noonu léegi nag <laughs> fa qaama nabi yonent waay saa saa mu yégee mbir mi nag fa qaama mu daal di taxaw daal di xutba annabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne inna allaha wax ci xutbaam ba ne inna dëgg dëgg borom tabaaraka wa xat dëgg-dëgg xabasa an makkatal fiil moo tëj daldi di téye ci makka ba ñay ya ba agsiwuñ fii bal borom bi moo aar makka tëj ko ba ñayu Abraha ya voilà ñay yoo yëre ñëwoon ngir boom si fii kaaba ji yonent bi alayhi salaam ne borom bi de moo def loo lële daal ñoŋal kaaba ji fii nii makka ba ñooñu le agsi wuñu fi léegi nag mooy tëj na Makka wëllif mu wëllif li nga xam ne mooy ñayya wasallata mu daal di sëmbërtal alayha ci Makka nak rasulahu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wal mu'miniin ak way ngëm yàlla yii radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi mu ne mooy ci fathu Makka bi def ñu ma moo tax lool ñu ne la amoon na xare tey am na benn côté ñu àndoon Seydina Xaalid ibnul Walid rahimahullahu taala ca xandama voilà foofale farra safwaanu wa farra ikrima ba far safwaan ak ikrima ne tal daal di fa daal di daw ndax dumaye taroon na léegi nag mu ne wa innaha te dëgg-dëgg nag gis nga màkk gi lam taxilla daganul li ahadin daganul pour kenn kenn kenn kenn kaana ku nekkoon qabli lu ma jiitu woon borom bi masula daganal kenn mu fiy xare wala di xotti lenn loo xamante ne ormaay dëkk bi wala di fi def loo xam ne lu muy tere la masula dagan ci kenn wala taxillu ta du dagan li ahadin ba'di du dagan kenn sama gannaaw wala wa innama ah, li am ba des uhillat lii saa man de dañ ma man rasulullah sallallahu alayhi wa man de dañ ma cee daganaloon kese saa benn waxtu benn benn saa boo xamante ne min nahaar ci bëccëg gi wa innaha te dëgg-dëgg saa boo bële saati haadi mooy sama sama waxtu wii may wax yéen jamono yii mooy ci la ci bi mu xewe ba mu ba ko eh, li nga xam ne mooy xutba bii mu ne wa innama saati haadi haram même jamono jii may wax ak yéen xaraam na mooy kenn waru fee rayati kenn wala di def yooyu mooy liñ ma ci mayoon jeex na ci bëccëg gi la woon voilà mooy ba bi noon lañ def ndax boroom bi xamoon na ne am na ci Quraysh ñoo xam ne boo xeexul ak ñoom doo jël dëkk mi ah voilà loolu nag la permettre woon yonent wala saa saa mu ne wa innama wa innaha saati hadi xaraam da gis nga jamono jii ma taxaw sax di xutba ak jamono jii xaraam na man man rasulullah lañ ma ci permettre woon weesu na alayhi salatu wassalam bokk na nag yi nga xam ne ormagu borom bi tabaraka wa taala defal màkk gi te def ko ci dëkk bi bokk na ci la yundadu shajaruha kenn du fi dagg li nga xamante ne nii mooy mooy garabam kenn garab gu nekk màkk kenn du ko dagg wala yuxtala shawbuha te kenn ni du dagg ay ndigam naan ah waay cactus yi nekk fii waaye dindil leen ma lii waaye ah damay gaañ waaye wax oh, ah, garabu sump yi mooy la bindil leen ma li way ramasser mu ne lool kenn du ko defa kenn du dagg li nga xamante ne mooy ay dégam de garab ya fa am dég wala tultaqatu saqitatuha te kenn du du du for la nga xamante ne daf faa ku fa Makka moom lu fay waa riir aj gi amul dangaa kii yoon waay yow waay iPhone bi ma gis waay yow bu bees bi la kiri bu yaxaw bu mujj gi la ma ne sawaay doo ko yóbbu ma ah. voilà or bi ma gis lii de moom bu ma ko foree mooy tedd naa yée ma ne loolu lañ la wax lool danga am droit wala yultaqatu kenn du sa fa lu xaalu farotam illa li si xanaa koo xamante ne da koy jël ngir yëgle ko voilà yëgle ko ne nit ñi am na lu ma for wala yóbbu ko ca bureau ba nga xamante ne wala ña nga xam ne ñoom ñooy toppandoo objet trouvé yi nga xam ne dafa réer ñu daal di leen gis ñoo ko kese moo am droit mooy boo ko foree moom c'est pour yóbbu ko foofu wala yow nga yëgle ko sa bopp waaye du pour damb ko sa poos wala naan oh là ça c'est insignifiant non non non non nga bàyyi ko fi nga dem sa yoon ba keneen koo xam ne moom dina ko fa yóbbu wala man na koo yëgle moom mu daal di koy jël wala borom fekkaat ko fi rek. kon illaa li munshid munshid mooy koo xam ne da koy jël ngir yëgle ko voilà mu ne waman qutila képp koo xam ne nag faatal nañ ko lahu ñeel ko qatil képp ku ñu faatal sa mbokk faatal la sa mbokk moom kooku ah fa huwa kooku bi xayrin nazarayn am na benn ci ñaari eh, bi gën ci ñaari gisin yi ñaari choix yi dina am ñaar yi benn la ci tànn imma ay yuqtal soit waaja rey waaja mbokkam buñ ko jàppee fa mu ne kon nañ ko faat ñu faat waaja wa imma an yufda wala mu ne jéggal naa ko mais na joxe kii yi ko waa na joxe li nga xam ne mooy ndàmpaay yi mooy na joxe li nga xamante ne nii mooy diye yi wala mooy ndàmpaay yi indemnisation yi fa qaama rajulun min ahlil yaman bi yeneen ma sa sa waxee lii am benn waay bu jóg <laughs> ci bokk ci waa yaman yuqaalu lahu abu shah waa yoo xam ne abu shah lañ ko doon wax benn sahaaba la radiyallahu anhu fa qaala mu ne ne ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uktubu li bindal leen ma lii ngay wax ndax sa discours bi am na solo mais ma manumaa jàpp quoi ah, bindal ma ko teg ma ko bi digleel ñu bindal ma ko fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ne uktubu li abi sha bindal leen abu sha li ma wax léegi kon bindal leen ko sama discours bi <laughs> <laughs> léegi lii bala ñuy àggale waaw war nañ ko àggale ba pare bu ma ko fàttewul voilà li ma la doon wax naan am na xadiis buñ gisoon boo xamante ne nii <laughs> dina ko fàttali insha allahu taala boo ko bu dee fàttali woo ko bu dee ko quoi bu dee fàtte woo voilà léegi nañ àggale mu ne abu hurayra radiyallahu anhu mu ne summa qaama al abbaasu ginnaaw gi saydna abbaas bi Euh, frère petit frère bàyyi yonent waaye saa saam di bàyyi ko xam ah, ne ko daal di jóg muy euh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib daal di jóg fa qaala mu ne mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam illa izxir garab yi ne kenn du leen dagg yooyu duñ leen ci mais euh, te nga cee seppee seppee ci waay excepté izxir izxir izxir garab la goo xamante ne nii gu neexoon la ay ay xet voilà nga xam ne xet gu neex la woon ci façon ñax yooyu nga xam ne dafa neexoon xet voilà parfumé wu lool waaye neexa eh, da ñoom dañ ko doon utiliser moo tax mu ne ko fa inna ndax ñun kat waa Makka naj'aluhu dañu koy def fii naa ci suñu kër yi ngir di kon muy xeeñ neex waaye wax wa naa waaye suñu bàmmeel yi bu ñuy denc suñu néew yi dañ koy booleeg yooyu bu ko defee day gën a neex di xeeñ neex fa qaal bi mu waxee loolu moom al Abbaas radiyallahu anhu fa qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne kon illal izxir kon boobu ba mu des izxir kon boobu ba mu des boobu boobu mën nañ koo dagg léegi li ma la doon wax mooy mais euh, lii xoola euh, <laughs> discours yonent bi alayhi salaam bii mu naan euh, Makka dañ koo xaraamal te kenn amu fi woon droit daganul woon ci ku ma jiitu lii ku ne ku nekk sama gannaaw te dañ ma daganal benn waxtu kese ci bëccëg gi ne kenn du dagg garabam te kenn du dagg li nga xam ne mooy ay diggam yooyu noonu loolu mais gisoon nañ ko bi ñuy ci ci ci baabu kitaabul hajj baabu xurmati makka ca ormay makka muy xadiisu mooy xadiis bu njëkk ba ca buntu boobu mooy bunt numéro quarante an abi shurayh xuwaylid ibn amr voilà yaa ngi koy fàttale ko muy abu shurayh ba mu wax al xuzaa'i yi adawi wax kàccoor bu mag ba <laughs> di al ashdaq saway daal waaye yow tëb naan ko waaye yow ma ne yow mii mooy amr ibn sa'id quoi moom nañ naan al ashdaq waxoon nañ na ko gouverneur u Médina ba doon yóbbu ay armée ngir dem ñu dal ci Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma ma ne woon Kaaba ga foofale léegi waa ji de sa bi di ko Abu Shurayh nen ko man sama nopp yiw ko dégg ba koy lente ma saa lu mel nii la woon voilà <laughs> voilà mel nii la kon nag ñu yem ta'ala a'lam wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin